ci téere bu am solo bi euh, nga xam ne yell na moos këru jullit gu ne téere bi am fa mu nekk lu ñuy jàngat waaw ma sha allah ma sha allah fa radiyallahu ta'ala an katibihi aw mu'allifihi an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Ah, ci jotaay bii ñu génn nag jeexaloon nañ ci garab gi tool ci tool bi garab numéro 44 muy chapitre numéro 44 doon wax ci wekk boroom xam-xam yeeg ñu mag yeeg boroom ngëneel yi ba nim jeex xadis bi ñu mujj woon gis xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis numéro 359 bu Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu anhuma mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na maa akrama shaabun shaykhan li sinnihi illaa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi waaw loolu gisoon nañ ko tey nag comme niñ ko digge woon ah ñu war a jël xadiis bu bees non buntu bu bees di buntu numéro quarante cinq ñu koy tàmbali tey yawmul isnayn yawmul isnayn as-saamin min rabi'il aaxir muy le lundi muy le huit rabi'ul aaxir waaw rabi'ul aaxir ah mille quatre cent quarante-cinq ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tombeek lundi le vingt-trois octobre deux mille vingt-trois ni ñaan borom bi tabaaraka wa nim ñu yombale woon jàppandaloon ñu buntu yële ñu génn ñu tàmbali woon ko ba jeexal ko ci ngëneelam dong nag di ko ñaan mu may ñu jeexal buntu bi waaye jeexal yi ci topp yëpp ba ni ñuy jeexale li nga xamante ne mooy téere bi insha allahu taala loolu yomb na ko yal na ko boroom bi def te bokk ci jëf yi nga xam ne moom lay gërëm moom lay nangu moom borom bi tabaraka wa taala euh, te dara du ko yàq kon nag al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala kon buntu bi jàng nañ sànq ni nga xam ne noonu la ko noonu la ko tuddee waaw mu ne baabu buntu quarante cinq ah euh, ñeen fukk ak juróom ñeen fukk mooy quarante ak juróom cinq mu ne baabu buntu ziyaarati ahlil xayri di siyaare borom yiw waa yiw di siyaare waa yiw wa mujaalasatihim waaye di toogaaleek ñoom wa sohbatihim ni ànd ak ñoom wa mahabbatihim ak di leen sopp wa talabi ziyaaratihim ak di sakku dem di leen siyaare ji wa du'a minhum bu ngeen demee ca ñoom it di leen sakku ñu ñaanal leen wa ziyaarati al-mawaadi'i waaye it buntu bi day traité waale siyaare gi nga xam ne moom la nit ñi man di siyaare bërëb yi nga xam ne mooy bërëb yu baax yi te sell Allah <laughs> am gëneel bërëb yi nga xam ne dañoo am gëneel Allah waaw <laughs> akbar noonu la ko kon al daal di tuddee léegi nag comme ni mu waxoon ne day ubbee buntu yi ci lenn ci alquran ci ay aaya yoo xam ne karimaat mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu boroom bi nga xam ne taala moo kawe te yéegul wa iz qaala muusaa li abrahu hattaa abluga majma'al bahrayni aw amdiya huquban falammaa balagaa majma'a baynihimaa nasiyaa huutahumaa fattaxazaa sabiilahu fil bahri saraba فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilmaa qaala lahu muusaa hal attabi'uka alaa an tu'allimanii mimmaa 'ullimta rushdaa suuratul kahfi aaya 60 ba 66 waaw Allahu akbar la ay nag te bëri ay njariñ yaa fay <laughs> masha Allah moo way neema li li borom bi wax nan lañ koy kiiwe ci wolof ah yaa yey laaj borom bi Allahu akbar Allahu kon borom bi nga xam ne moom demoo kawe ci yéegut neena Allahu akbar mu ne wasbir nafsaka mu ne wa iz qaala fattalekul ba nga xam ne ci la wax Muusa muy Seydina Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam kan la ko waxoon li fataahu mooy booyam ba kam àndaloon waaw jeune ba mu àndaloon ndaw ba mu àndaloon te bu ko doon liggéeyal nan la tudd xadiis ñëw na war nañu mooy Seydina Yuusha ibn Nuun waaw <laughs> ba mu ko waxee lan la ko wax ne ko laa abrahu duma deñ di dox xatta ba kera abluga may jote majma al bahrayn fa ñaari géej daje waaw aw walla boobu am biya dinaa wëy di dox xuqubaa ay ak ay siècle siècle bu ko jaree mooy lépp lu mu jar fu ma jëm si bu bu ma jëlaloon fekk yàlla may may dund ak yu ma jëlal ngir ma àgg foofu dinaa ko dox waaw moom la nag la abrahu duma tey lii wuy waaw hatta ba kera am lu xalaay jote majma al bahrayni fa ñaari jéjjee daal di dajee waaw aw wala boobu am biya dinaa wuy di tax xuqba ay siècle la bo waaw ay année ay ati at mu ne fa lamaat ànd ak moom entreprendre benn voyage ñu dem voyage rural xam-xam lañ doon uti allah <laughs> te kiy wax mooy kan mooy rasulullah ndaw yàlla ki nga ne moo gënoon jamono muy Seydina Musa ibn Imran bila raybin wala shakkin xam ne amul sikki sàkka amul luñ ciy déngi déngi amul xëccoo waaw huwa min ulil azm waaw ci juróomi mbindeefu yi gën moom ci la muy Seydina Musa ibn Imran waaw nabiyu bani israil alayhim asalatu wassalam waaw mu ne fa lamma balaga léegi nag ñu wéy di dox ànd ak euh, euh, ki koy surgaan di di Seydina Yusha ibn Nun moom it après lay day nekk yonent lo mu ne fa lamma balaga bi nga xam ne ci la ñuy jote nag majmaa baynihima fa nga xam ne mooy confluence des deux mers wala de la mer et du xam ne fa la ñaari géej yi daal di daje ba mu fa àggee nasiya hutahuma ci lañu fàttee jën wu ñu yoroon ñu daal di koy fàtte seen gannaaw léegi nuñ def ah fattaxada sabilahu fil bahri saraba kanta <laughs> jën wi dañ koo fàtte bañ ma nee wow oh, dañ koo fàtte jën jën woowu yéeme na de jën woo xam ne da ngay dox ànd ak yoraale ngeen dem ba fenn ba fa nga fàtte jën wi newaat nii duggaat ci biir ndox mi wëyaat dem yoonam <laughs> duggaat ci ndox mi moom la naan fattaxada mu jàpp moom jën wa bu aw yoonam fil bahri ci géej la ne saraax dugg serebaani dem daal di wëy <laughs> waaw di fofile wëy dem ci biir ndox mi di di naase di dem yoonam <laughs> furtivement te gaa yi yëguñu ko mu ne fa la maa jaawase mooy ñoom yëgaguñ ne nañ koo fàtte dañoo agsi foofu fële ndax boobu benn signe la bu ko borom bi jox waaw parce que nañ ko wax léegi al imaamu mu ngi ci Shaykhaani en tout cas imaamul Buxaari qad rawal hadith muy hadiisu Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma muy nettali lu taxoon ba suñu borom. wax dinaa Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam ngir mu dem ci voyage bi parce que Seydina Muusa ci gàttal dafa nekkoon ci mbooloom mi ci waa banu Israël benn bés muy jàngale di leen sóob ci borom bi di leen dugal ci géeju borom bi di leen xamal ay xeetu xam-xam yoo xam ne ci borom bi la tukkee ba gaa am ñu yëpp yéemu ci xam-xam bu rëy am ku ne ko waaye waaye yow Moussa am na ko lu gën xam benn du mën a déedéet benn mu ne ah mu ne dé mu jàpp ne daal moom daal ah ku ko gën a xam moom xamoo wala daal moom moo gën a xam waaw <laughs> déedéet suñu waroon nañ ne ko ah yëgal ne nag am na koo xam ne de sama jaam la ci sama jaam bi waaw am na ci sama jaam boo xam ne ci sama jaam bi am na nag lu ma ko defal xamal naa ko loo xamante ne yow xamoo ko waaw <laughs> allah allah allah <laughs> waaw léegi mu ne borom bi nan laay def kon ba gisi ko allah gis nga neewul maa gën ci kaw suuf suuf sii ñu ne instant bii maa fi borom bi li may wàcce ci déverser ci man flux leer yi muy sotti ci man muy roobalaat ci neneen yi loolu doy na ma déedéet comme que am na ku ma sama borom xamal ne moom am na lu ma xam lu ma xamul man dinaa fexe ba dem trouver kookee fi mu dem nit xam-xam ba mu am nga defal ko ko yow borom bi mu ñamal ma ci <laughs> bu ma mënula jël lépp ci moom mu daal di ma ciy ñamal suñu borom nag jox koy siiñ ne ko kooka sama jàmboo fa nekk mooy fa majma'ul bahrain waaw fu ñaari géej gi di nekk <laughs> muy ñaari géej <laughs> géeju leer géeju xam-xam ak leer boo demee foofu fi ñuy laalantee te xam-xam lépp leer la fluide waaw fa brassage bi ak <laughs> fa ñuy séenantee waaw les deux ak zawjayn ñoom ñaar ñooñu fa ñuy nekke peer ñaari ñaari ñaari océan rëy boo demee foofee di nga gis kii nga xamante ne moom laa lay wax Seydina Muusaa nag xam nga bu doon ñi nga xam ne xamuñu xam-xam lii dañuy waxaale di defaale njàngat yi insha allahu taala <laughs> mooy bu dee ñi nga xam ne xamuñu luy xam-xam xamuñu loolu non c'est que histoire bi dafa rëy ay jàngat yoo xamante ne de toute façon euh, un tiers bi sax xajut fii mu ne ñu mu ne ñi amul xam-xam wala ñi nga xam ne dañoo rëy même bu ñëwoon ba seen kilifa ne leen dem leen sa mu jàngal demal sa mu jàngal la boo mooy bu ko waxee ci en secret buy dem kenn du koy parce day moom moom nga jàpp na ne grand quelqu'un la ba pare jàpp na ne taalibey sëriñ bi yëpp moo ci gën a taxaw alhamdulillah du yëg le mukk ne day dem di jàngi waaw doo am nag képp moom kese day kii gëmloo nit ñi ne daa am fu jëm après dem def li muy def waaye Seydina Muusaa alayhi salaam ñii ñooy ñii ñooy ñi fóot xolu jaam yi ba borom bi nam nee fóot xolu jaam yi arsalahum ila an-naasi jamaa da leen yónni ci nit ñépp li yuxrijahum min az-zulumaati ila an-nuur ngir ñu génne leen ci lëndëm yi ñu ne lëndëmu kiñaan lëndëmu xeebaate lëmba rëy rëylu ah yu yépp ngir dugal leen ci leeru wàcc sa bopp leeru xam-xam waaw ah. ñu dugal leen ñu dugal leen waaw ah. moo tax bi ñuy dem neewul yooyu baal ma dem kese dafa woo ki nga xam ne moo doon ànd ak moom di ko liggéeyal ne ko kànja ba pare yëgal ko fi jëm loolu dafa baax gis nga nit bu ngeen di def leen na il faut nga leeral ko dans quelle sauce il sera mangé loolu dafa am solo Seydina Muusa alayhi salaam laata muy dem la wax ki mu war a àndal wax ko fi ñu jëm laa abrahu duma deñ di dox waaw annonce ko la couleur hatta ablugha majma al bahrayn aw amdiya huqba waaw même bu may dox du ma deñ di dox mooy kon man yow ba mu xam ni ah na nag cay coono fekk ñu ci fi ñu ndax am uti xam-xam daa ànd ak coono waaw képp ku la ne da am xam-xam ci noflaay ci tëdd ca nelaw ak xumb fa ngay ne doo nangoo wéet doo nangu dara xamal ne loolu man da ne déedéet waaw déedéet loolu man da ne xam-xam daa am lu mu laaj. dafa laaj sacrifice laaj na tumuranke léeg-léeg budul euh, tout temps surtout nja njaal biir bi li nga nekk ci biir biir bi sa njaboot yëpp wër la sa baay sa yaay sa sa xel dal nga am liggéey bu baax waaye bu la xam-xamu yonent bi te loolu alayhi saam ñoree te mooy xam-xam yi ba ah. ndax amul xam-xamu profane hatta mathématicien bi sonn na laata muy am li mu am carrière na nekkul woon ku xumb rek mu ne lu xaw mu dem même bu waree am cours ñu ne lii xaw na mu bàyyi cours ba dem doonul woon doxale noonu te na présenté wu jour examen waaw bind def lu muy def tag ngir man cee génn sinon doonul woon àgg fi mu àgg Seydina Muusa alayhi salaam bi ñu jàngal fii kenn gis nga baax na nit ci bu ngeen àndee jëm ci loo xamante ne projet bu ngeen war a def na ci projet bu jëm ci wàllu yàlla mais mooy projet yi jëm ci wàllu àddina beeg yépp yëgal ko la couleur bu ko nëbb seen destination waaw surtout bu dee ne jamono ja xam ne loolu nag jàngalekat bi moo koy xoom mooy xam jamono ji il faut ma wan ko fan jëm waaw li ya'uddu lil amri abdan waaw ngir ñu waajalal mbir la mu ñu bañ koo fowe waaw ñu bañ koo fowe nga annoncé leen la couleur wax leen affaire bi nan lay def loolu nag jàngalekat bay xool foo xam ne dina ko fa mën a wax ak yoo xamante ne li gën mooy mu bañ leen koo wax de suite moo tax yonent bi alay saa salaam léeg-léeg bu doon dem xare waara bu a dem xare fenn da koy nëbb ne li feneen lay jëm waaye par exemple bés bi mu waree dem tabu tabu deful noonu dafa wax jullit ñi ni mu gën a gaawe wàññi leen li nga xamante ne fa lañ jëm li ghazwir Rum waaw ngir xarek romain ngir ñu waajal li nga xamante ne nii mooy la ñu war a waajal ñu waajal seen bopp xam dans quelle sauce ils seront mangés waaw kenn du woyofal lu woyof Allah kon Seydina Muusa alayhi salaam yëgal surgam bi ne ko yoon wa ñu jëm dina yàgg mën na yàgg waaye nag yëgal ne bu doon jël ay at ay siècle dinaa ko dinaa ko taw waaw non wa id qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayni aw amdiya huquba aw amdiya huquba mu ne fa lamma balagha majma'a baynihima léegi nag ba ñu àggee foofule à leur destination bi hawlillahi wa quwwatihi wa qudratihi ñu àgg ñu fàtte jën wa ñu yoroon waaw loolu yi dañ ciy jànge rek ki nga xam ne day voyage wala di dem fenn yóbbal na ko yóbbaale bu mu ne rek tawakkaltu Allah man aw provision yóbbal jaru ak oh wa tazawwadu suñu borom neex ay bu ngeen jógee di dem waay waay waay waay ay waay waay waay sama jaabi approvision visionné ah. mooy yóbbal leen ñu foog ne lu nekk lañ koy wax ana yóbbal mu ne yóbbal leen man nga cay dégg la yóbbu lu ñu lekk ci voyage bu sori lu ñu war a naan lu ñuy soxla foofu mu ne waaw waaye nag wa tazawwadu fa taqwa waaye yëg ne yóbbal bi njëkk mooy ragal yàlla bu nit ki mën a ci voyage bu mu def rawatina ci voyage bii nga xamante ne nii mooy ad-dunya lañ jóge ila ay ila rabbina wa inna ila rabbika al-muntaha ndax jëm bi suñu borom fan la ñuy régler yawmal qiyaama bésub taxawaay waaw gis nga suñu voyage bii di suuf ko bii ñu nekk di dund nii ñu ngi ci voyage même bu dee maa ngi sama semblant kër ah waaye vrai kër du fii waaw wa inna al mooy kër saxu kay ga lañ alquran waaw voyage boobu li loo ci mën a yóbbaale mooy ragal yàlla hatta voyage min ñaam min Njàmbur ila Fuuta aw min Njàmbur ila Dakar aw min Njàmbur ila Casamance li gën loo mën a yóbbaale ci provision mooy ragal yàlla ba lépp loo xam ne ci yoon lay gaaral la du këpp sa ragal yàlla du la yóbbu tamit ci li nga xam ne mooy mooy yàlla kon fa tazawwadu fa inna xayra az-zaadi taqwa Muusa ibn Imraan alayhi ridwanu rahimu rahman alayhi salatu wassalam nan la def moom surgaan bi dañoo yóbbaale aw jën waaw fa lamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma ñu yóbbaale jën ngir provision waaw te ñoom ñooy sayyidul mutawakkilin man hum sayyidul muta saadatul mutawattirin humul anbiya alayhimu salaatu wassalaam ñooy sangu ñu wattirlu ci yàlla. waaw ah, yeneen bi alayhi salaatu salaam ba muy jóge Makka di dem Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam dafa ut gileem gu mu war neewul ci yoonu yàlla laa jëm tànk laay doxe garaawul déedéet gëléem huwa wa siddiquhu al mukabbar al-Atiq Abdallah ibn Abi Quhafa Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu waaw ñooñu ñooy di ñu wan ne li Sayyidina Sahl ibn Abdillah at-Tustari at-Tustari doon wax waaw at-tawakkul ala Allah halu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal-akhdhu bil-asbab sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam faman kaana ala haali nabi fala yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam wàkkeer bi ci yàlla naka jekk noonu la mo yonent bi alayhi salaatu salaam masana waaye di jàpp ci sabab yi lu nga bëgg teg ca la borom bi teg ne fii ngay jaar ngir jote ko loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa hiya sunnatul awliyaa al mursaliin wal awliyaa min ba'dihim mooy sunna yonent yi alayhimu salaatu wa salaam ak awliyaa ar-rahmaan yi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw radiyallahu anhum léegi nag dallawaay képp koo xam ne da nga bëgg a nekk ci xaalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy di wàkkilu dogg ci borom bi dallawaay buy bàyyi sabab yi fi borom bi teg kon al axdu bil asbaab sunnatul aw euh, al mursaliin wal awliyaa alayhimu salaatu wa salaam kon Seydina Muusaa ibn Imraan ah mook Seydina Yuusha ibn Nuun ñu daal di yor seen jé jé jën wa alayhimu salaatu wa salaam waaye ba ñëwee ba àgg à leur destination. ko borom bi joxoon comme ne ko foo fee fala ka nga ka ma xamal lu ma la xamal yow Muusa di sa ndaw foofu ngay dajeeg moom ba mu ñëwee ba àgg foofu nag nasiyaa ñu fàtte xuutahuma seen jël wa waaw jël wa jël yoonam ci ndox mi dem yoonam léegi quelle a été la réaction de Seydina Moussa te taalibe bi moo doon yor jën wi ah léegi nañ xool est-ce que ni yonent yi alayhimu salaam doon doxale ñun est-ce que ñu bari ci ñun noonu la doon doxale lan la def fa lamma jaawaza bi nga xam ne ci lañ traversé nag ndax doo nekk ci kaw ndox mi toog fa fi confluence bi hein fi ñaari géej yi daje bi ñu jéggee hein qaala Seydina Muusaa ne ko bañ accosté ah mu ne qaala li fataah mu wax jeune bii booyam bii mu àndal di Seydina Yusha ibn Nun dañuy wax yenn jàngat yi buñ paree te am nañ fàtte woon ñu waxaat insha allah alayhi salaatu wassalaam ne ko atina ghadaana Seydina Muusaa ne ko jox ñu suñu añ bi waay ah sonn nañ de laqad dëgg dëgg laqii naa jot nañu maag yow min safarinaa ci suñu voyage bii hada nasaba ak coono jote nañ ci coono léegi nag ñu toog restauré wu am lu ñu mos nag jot na te nag jën wi moom lañ yoroon ngir bu ñu xiifee man cee lekk ko indil ñu lekk waaye yaa Yuusa ibn Nun loolu dañ ciy xame ne loolu du mu jaamloo waat sëriñ bi di laaj di wax taalibe bi defal ma lii ànd ak moom ci voyage am sax yoo xam ne moom moo koy téye bagage sëriñ bi loolu du mu jaamlaa waat comme ni ñenn ñi jàpp waaye du ko te ay bagaasam nga naan lan dañ naan la yow parce que nekkoo ci daa'iratul islam wa laysa laka min adabi shay te amoo ciy teggin dara moo taxit soit la ba te kat ki lay wax noonu moom d'accord na monsieur le président buy dox moom cartable yi ñu war a yor nga xam ne mooy aide de camp daal di koy téyeeg gàngoor gi ñépp téye ko ay mbiram mooy dox daañu avancé sax du ko bës day ñëw taxaw ñu bësal ko. te yor nay loxo le Pompidou waxoon le président français ba ko gaa bësal ko kii <laughs> mu defal ko fi leen defal ko boppam ne ko je ne suis pas infirme <laughs> loolu moom waaw bu doon tay nga xam ne France France vraiment c'est c'est c'est désastreux quoi ils vivent dans des polémiques léegi yoo xam ne parce que amatuñ lu ñu prouver parce que amatu manuñu dañoo manuñu ils sont incapables ces politiciens de régler la situation des français léegi lu ñuy def ay polémique ci ay islam ay kii ay kii walla kii bu yooyu rek lañ nekk waaye chômage bi régler ko manuñu ko problème éducation prof yi ñàkk ñi ñàkk manuñu ko et dara foo dem formation yi dara comme que manuñu loolu fokk ñu ut ay contre-feu la ñuy di daal beneen ngir attirer attention bi ci yeneen yoo xam ne amul njariñ kenn waaye ñoom nag ñu foog ne looloo looloo tax ñu fàtte leen en attendant ñuy seen bi yaa fuus nit ñi fàtte kalla waaw loolu ku ko waxoon tey ñu ne polémique tout est polémique wal iyaadu billah <laughs> léegi mooy loolu ki la daal Serigne bi lu tax muy ci moom nangu na président bi ñu koy defal lool waxuma ne président la monsieur l'ambassadeur wala borom alal ji moom nangu na ñu koy defal lool wala monsieur le député wala yu mel noonu son excellence monsieur l'ambassadeur ñu koy defal lépp di ko téyeli bagaasam waaye Serigne bi bu ko benn taalibe téyelee ñu ne lu tax mu koy téyel dafa njaam njaam luy mooy lan dañ la la xam nga yow sa deux poids deux mesures en plus ah yow jaroo tontu wal iyaadu billah aslahaka Allah aslahana allah wa iyyaak amin kon biñ demee le fait que tamit mu ne ko jox ma jox ñu li nga xam ne mooy suñu añ bi waaw mooy taalibe bi day nangoo liggéeyal sëriñ bi waaw waaw ci loo xam ne lu dagan la comme ni nga xam ne sayyidna al-Mughira radiyallahu anhu hadithan bu siiw nee mu ne ma moo ma woo sax ne ma jëlal xudil idaawa baag récipient bi def ndox mi ñu dem ba sori yonent naa saa saa fajee aajo ne aajo ma koy sotti ngir mu jàpp ma koy sotti muy jàpp ba ni mu ñëwee dem bay raxas tànk yi war a ma jàpp ne day raxas tànk yi ma sëgg ngir dindil ko dàll yim soloon mu ne daahuma xupp yim soloon waaw muy sànke yi kawas yi ci der ma dem ba koy dindi mu ne ma daahuma bàyyi leen noonu garaawul fa inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ma leen di sol dañoo laaboon mu daal di ciy masaa waaw te loolu lépp loolu mooy sunna waaw waaw kon Seydina Muusa ne taalibeem bi kon mu ne ko aatinaa ghadaa ana jox ñu suñu bi nag waaw provision bañ yoroon waaw yóbbal nga ñu yoroon waaye waaye jox ñu ndax daj daj nañu ci suñu voyage bii nasaba ak coono qaala ah taalibe bi it ne ko Seydina Yusha ibn Nun alayhi salaam ne ko ara'ayta id awaynaa ila as-saxra fa inni nasiitu al-xuut wa maa ansaaniihu illa ash-shaytaanu an adkurahu mu ne ko le paro ayta eh, sëriñ bi il fàttalikul il away naa ba nga xam ne ci lañu wàcc cela lañu nekk wàcc eh? ci lañu dem toog ca côté xeer wa ila saxrati ca roche bu mag ba ngandum xeer ba eh? ci roche ba dem fa réfugié fa daal di fay toog noppaleekul bañ ba ñuy génn biñ wàccee ci ndox fa inni nasiitul xut ngaa fàtte gën wa ñu yoroon waaw wa tax ma fàtte ko moo fa ma ko teg foofu laa ko fàtte ko fa tegee nag suñu boroom nee na jën wanum def ah na nga def nee na fattaxaza sabilahu fil bahri saraba jële jële jën wi daa rocceeku ndànk duggaat ci ndox mi dem yoonam mu ne ko shaytaane de moo ma fàtte moo ma ko fàtteloo léegi est-ce que say naa Muusaa mee ko tël am nekk lii mooy lan su manque de vigilance la mu doon suñu classe waaye waaye waaye jaman yooyu moom da ngay dafa la quoi waaye yow tamit non mais léegi ñu ngi nii solo la waaye waaye waaye waaye waaye bàyyi ba jën wi jëm yoon quoi ah loolu saa yi est-ce que damay def rek waa ñu ne comment on va faire léegi bu ko demee taal yi xaw a kii du xam lu loolu lépp luy teggin xool say naa Muusa waxu ko benn kaddu parce que xam na ne mission mission ñëpp lay dal ku nekk kay fàtte waxu ko moo tax Seydina Muawiya as-Sulami ñi nga xam ne am benn saxaaba la radiyallahu anhu ci la ñëw ci jàkkaay yonent bi saa salaam benn kaw kaw la jóge na leen ñuy am ku tësooli wo moom moo tësoo alhamdulillah gaa yi naan ko saxaaba yi di ko di ko di ko fiir siñ quoi di ko fiir siñ mu nokki di ko fiir di ko mu naan mu naan way ñu ngi may xooli nii fekk ñu koy def si waaw wuy sama ndey ñu ngi may xooli nii mooy wax ju noonu <laughs> nee <laughs> bi ñu paree yonent bi alayhi salaatu salaam wooma fa wallahi fa ma darabani wa ma kaharani waaw waaye mu ne wat naa ci yàlla ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba ma woowee dóoruma gëdduma defuma dara daf maa xamal ne lii de julli la laa yasluhu fiihi kathirun min aqwali nnaas aw kama qaal waaw waaw ne daganu ci ah lu bari ci waxu nit ñi waaw xam nga la la sa tudd takbiir la tudd yàlla ak qiraatul quraan ak jàng tasbiix ak jàng al quraan waaw na ko noon kaw kaw bi mbéewaloon ci att ci kii bi nañ ko gis ci Riyad bi ci jàkka ji hein ndax waajee ci sóoli moom daa am ko ci sóoli rek mun a ko yarhamukallah nee na nit ñi di ma xool du du nag nit ñi dañ doon def dañ doon fëgg seen tànk yi comme seen loxo yi comme ni ma def sànq ah te nga jàpp ne noonu lañ def non dañ koo xool benn xoolu looy def nii <laughs> yéen a mën a waa suqla ummaya maa ah, <laughs> sama day rek ci waxu wolof ñun lu ne <laughs> bi mu defee noonu nag di wax ci la gaa yi commencé rek di dóor seen fii seen loxo yi ci seen pooj yi <laughs> nee ma ma xam ne ñii dañ maa bëgg noppiloo après nag bon waaye noppi naa quoi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam pare nag ci la ma woolu mu ne bi abi huwa wa ummi ma shatamani wala kahrani wala darabani qaal inna haadhihi as-salaat laa yasluhu fiihaa shay'un min kalaami an-naas innamaa hiya at-tasbiih wa at-takbiir wa qiraa'atu al-qur'aan Allah nee na waraa ngi waat ci yàlla jënd naa ko moom yonent bi sama baay ak sama ndey loolu mooy la bu doon sama baay bu daroon sama baay ak sama ndey ma ñàkk leen ngir yonent bi saa am ko dinaa ko def wallahi ŋaññu ma gëddu ma soppiwul xar kanamam sama kat te dana ma rek liy julli la yokku nit ñi yépp loolu lépp yellu ci ñoom waaw moo lu ci yàlla at tasbih subhaanallah wa takbir allahu akbar wa qira'atul qur'an ak jàngal qur'an waaw gis nga lii mooy axlaaqul anbiya sayyidina Musa alayhi salaam dóoru ko gëddu ko deful dara moom it